inna allaha laa yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duuna dhalika liman yashaa wa man yushrik billahi faqad dalla dalaalan baciida suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya téeméer bi ak fukk ak be juróom benn mu ne inna allaha dëgg-dëgg boroom bi tabaaraka wa taala laa yaxfiru du jéggale an yushraka bi ñu koy bokkaale wa may wa yaxfiru waaye dina jéggale maa duuna daalika lu dina suufe lu gën a tuuti daalika bi bokkaale li may yashaa ku ko soob wa man yushrik billah képp koo xam ne dafa bokkaaleeg borom bi tabaaraka wa taala faqad dëgg-dëgg dalla sànku na dalaalan cànkute goo xam ne ba'ida gu sori la goo xam ne dëpp ko du yomb de kon nag lii waaye tekkiwul ne képp koo xamante laay bi tekkiwul mukk ko ne képp ku mas a bokkaale même boo tuubee du la jéggal déedéet ndax Seydina Umar ibn al-Khattab par exemple mais da doon bokkaale waa Quraysh saxaaba yu bari ay yéeféer la ñu woon dañ doon bokkaale doon jaamu Hubal ki Laata ki Manaata ki Isaafa ki Naayila na lii mooy ki nga xam ne da cee dee même ne woon jullit la mais nekk nee na jullit la di bokkaaleek yàlla leneen ba pare far cee dee ci noonu voilà kooku lay wax wallahu ta'ala alam mu ne nag gaa yooyu nga xam ne ñooy bokkaalekat yi ñoom i yadoona min duuni ñoom jaamuwuñu min duunihi bu ñu fi bàyyee yàlla kañ koy bokkaaleel mooy keneen ñoom kook ñuy woo di ko jaamu te tamit di ko nee na ñaa yéey di ko topp nekkul lu ludul illaa lu dul inaasa ay jigéen lañu mooy seen xërëm yi nga xamante ne nii comme ñoom Laata Uzza ak Manaata xam nga ay jigéen lañu waaye yad'una te ñoom nag ñaan mooy mooy jaamuwuñ illaa lu dul dëgg-dëgg sax du xërëm yooyu que ci seen biir ka tax ñoom ñu daal ki leen sànk dëgg-dëgg te moom la ñuy jaamu dëgg-dëgg nekkul ku dul shaytaana marida muy shaytaane di iblis mi nga xam ne moom moo leen wor moo leen taaralal loolu ne lii ay yàlla la lii ngeen war a jaamu yàlla marida moom mi nga xamante ne nii dafa génn ak topp ba pare borom bi daal di koy sànni daal di koy dàq ci li nga xamante ne mooy yërmandeem mi nga xam ne mooy saytaane mu fëttërlu mi laanahullah moom de borom bi tabaraka wa taala rëbboon na ko ci lu njëkk yéen ngeen ngeen di feeñ rëbboon na ko ba mu la waxee sujootal leen seen maam mu bañ wa qaala mu teg ci ne nag ba ko borom bi rëbbee ne laa taxidan na wat naa ne dinaa jàpp yow borom bi mooy ginnaaw ba mu ko nee dama lay ñaan nga bàyyi ma fi laa yow mi yubaasuun bés bi nga xam ne ci ngay dekkil jaam yi ci nga leen di pang dajale leen daal di leen yebal mu ne ko innaka minal mundarin bokk nga ci ñi nga xam ne dinañ leen xaare waaye ilaa yow yawmil waqtil maalum ci bés ba nga xamante ne nii waxtu wa nga xamante ne nii dañu koo xam man borom bi nëbb naa la ko waaye daal garantil na ko moom lu bari Iblis xam na ci ne moom du gaaw a dee léegi nag bi ko lool leeree nag ci la wax waxi reewa dem yi mu ne wa qaala mu ne la attaxidan na waat naa ne dinaa jàpp de naa sëq min ibadika ci sa jaam yii nga xamante ne setu aadama mii alayhi salaam yii tax nga génne ma fii walat naa ci yàlla ne dinaa jàpp min ibadika ci sa jaam yi nasiban ak cër mafruuda cër boo xamante ne nii bu rëy boo xamante ne nii dinaa leen xëcc daal di leen boole ngir ñu topp man iblis léegi wala udalli wala udillannahum tawaat naa ne ñooñu cër boobu bu ma leen jàppee xëcc ko ci ñoom waat naa ne dinaa leen sànk de na umanniyannahum te waat naa ne dinaa leen mébét loo ñu nekk ciy mébét rek ba kera dee di leen fekk loolu saa su ne ma leen waay garaawul waay oh waay yow nekk leen ci li ngeen nekk am ngeen seenu ndaw waaye diine lan bu ngeen màggee dem Makka waaye yéen dox leen seenu ndaw nan ngay demee màkk ba pare ñu naan Allah ji moom lañ moom lañ parrain moom mooy parrain wu concert bi loolu dafa ñaaw quoi oh, kon nag bàyyil ba nekk mag di leen mébétloo rek ñu naan tay tay tay suba tay tay suba dinaa def lii dinaa def lii ba dee di leen dikkal mu ne wala umanniyannahum dinaa leen defal ay ñu nekk ñoo xamante ne nii dañuy nekk rek waay waay di yaakaar ne fii mu ne kenn du leen gën a guddug dund te mooy dug deew ak atte loolu akseegul ko waaw walla nekk nag ci mooy yàlla wala amurannahum te waat naa ne man iblis dinaa leen digal dinaa leen digal jox leen ay instruction fala yubattikunna adana maanaam tataan naa leen digal ñuy njoof li nga xamante ne di dagg li nga xamante ne mooy nopp jur ji di leen di leen di leen ñaas di leen dagg ak yooyu nga xam ne moom la ñuy def nga xamante ne nii loolu la leen Iblis leen ci poussé nag loolu lay wax ne kon nag dunaa leen ko defal mooy comme seen façon yooyu rek ñoom xaam ak gaa yooyu ñu doon ut naan yii moom dañ koy mandargaal ngir war ne yii moom ñun xaraam na ci suñu jigéen ñi dagan na ci surtout nga xam ne suñu góor ñi yii nag moom ngir suñu yàlla yi kese di ko ñaas ngir di ko xàmmee mu ne yooyu yëpp dinaa leen ko digal leen nag adana la na am wala amurannahum te wat naa dinaa leen digal fala yughayirunna xalqallah jaam yi ma jàpp jàpp ci ñoom sëq ko wat naa ci yàlla dinaa leen digal bu ko defee fal yu yughayyiran na des nañu wat naa ne dinañu soppi xalqallaahi mbindum yàlla ngi lool moo tax xeesal yi di tëb nga ci industrie chirurgie esthétique yi nga xamante ne nii samay lex dafa ko lool ci jigéen ñi la ëpp walla sama lex yi ma yàlla jox xeeb naa ko yàlla daal manut baal monsieur le l'esthéticien moom moo man xaaral ma dem yar naa xaalis dóor ko ci taabal ji mu teppil ma samay lex yi defal ma lex yu tubaab dindil ma sama tuñ yi nga xam ne man japonais la defal ma tuñu européen dindil ma sama xef yi man wolof bi defal ma ay yi indien dindil ma sama karaw gi man joolaat yi defal ma ay ay karaw brésilien façon yu mel noonu mu yooyu yépp wat naa ne dinaa leen digal nga gis ñenn ñi ñoom nekk ay ci seen bopp la ñuy dem ñu soppi leen def leen jigéen wala ñu nekkoon jigéen ñu ne nañ leen defal nekk ñoo xam ne góor la ñuy doon nga xam ne noonu laa leen di defee lislam man man l'Iblis maa leen di def noonu nga gis mooy boo seetloo àddina bi léegi da ngay gis surtout léegi moom ci la gën a feeñe voilà gars yi nga xam ne ba pare tudd nag képp ku ko wax ñu ne waa ji il est homophobe war koo takkal ay pot utal ko procès daal di koy teg au banc de la société kon nag mbir maa ngoog Iblis ay moo ko waxoon tawaatoon na ko te borom bi moo ko seetaan wala amurannakum wala yughayyirunna xalqallah waat naa ne dinaa leen digal bu ko defee ñu soppi mbindum yàlla mi nga gis ñuy ñaaf seen seen seen xefiyek lu ne nga gis lu nekk ñu def ko moo tax suñu boroom yonent ma lay saar saam ne woon ñun yépp suñu boroom daal di leen di rëbb façon yu mel noonu le ak meesu yeeg gars yi nga xam ne ngir nax nit ñi ak tamit di wane ay ay ay ay ay ay ay ay sin di da di def ay ay ween yu gën a ngànd ay kii di yaatal seen mole yeeg lu nekk dinañ ci dugg ngir lan fala yughayiruna xalqallah diat naa ne dinaa leen digal ñu mu wanne ñu daal di f soppi mbindum yàlla mi waman yu wabaaye jël tamit ci rab yi di def ay ay ay kii quoi ay yoo xamante ne ni yu yéese yéese yées yoo xam ne loolu la ñuy nekkee mu ne wa man yattaxidillaahu wa man yattaxidi shaytaan suñu boroom nag ne képp koo xam ne dafa jàppe shaytaane di iblis mi wax lii wali yaa def ko parandoo nekk ki nga xam ne moom ngay topp min duunillaahi wëllif boroom bi tabaaraka wa taala faqat dëgg-dëgg waajoo jële xasira daal dinay kuttus ta pertana xusraana nag pertange mubiinaa gu leer a leer a leer ya'iduhum gis nga moom iblis moo mële ya'iduhum daf leen di dikk lay dig de wayu man niihim di leen mébétloo di leen baril ay mébét ci bi naan leen lii di ngeen ko am di leen mébétloo ko ne yéen yéenay gën a gudd fan waaye di leen mébétloo ko ne lii yépp di ngeen ko am yéen nekk leen ci lii rek ma wama ya'iduhumu shaytaan te nag shaytaane moom de du leen dig man borom bi maa leen koy wax moom shaytaane di iblis illaa ghurura lu dul li nga xam ne ay way wori neen ay neen ay neen kese ay caaxaan kese lim leen di dig dara amu ci ay wor de ulaayika gis nga gaay topp ba dee gaa yoo yële mawaahum seen dëkkuwaay seen delluwaay ëllëg jahannamu mooy safaraw jahannam wala yajiduuna te duñu fa ture duñu fa trouver te duñu fa am anha mahisa mooy jël jóge fa ngir dem feneen mukk du mën a am mënuñu faa jóge di dem àjjana déedéet nii aaraaf sax duñu fa dem walladina kantaa ñi nga xamante ne ni amanu dañoo gëm wa amilu saalihaati day jëf-jëf yu baax sanudxiluhum ñoom de xël séef naa leen dugal jannaat de xël séef nañ leen a dugal jannaati na ajjana yoo xam ne tajri dina daw min tahtihal anhaaru ca suur sa ronam dex yam waxoon ca suuratul qitaal di suuratu seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam xaalidiina fiiha badda fa la ñuy sax ba faw waadallaahi xaqa lii de mooy digëb yàlla bu dëggu bi de bim dig yéefar yi topp iblis ak bim dig war góoy ngëm yàlla yii waman asdaqu waay waay laajati naa leen de waxoon naa leen ko jamono yële waman asdaqu kan moo gën a dëggu minallaahi qiila kan moo gën a dëggu borom di tabaaraka taala wax fële dane woon man asdaqu minallaahi xadiisa kan moo gën a dëggu borom bi tabaaraka wa taala nettaleeku wax mu ne nag sa nekkul bi amaaniyikum li nga xam ne mooy seeni mébét yéen wala amaani yi ahlil kitaab ak ñi nga xam ne mooy mébétu waa ahlul kitaab ñi nga xam ne ñoom lañ joxoon téere ci yahuud yi chrétiens yi nekkul ne du seen mébét yooyu rek ak jàppu ne wala nii la que loolu mooy dox ëllëg déedéet déedéet nit du toog rek naan man daal xam naa ëllëg àjjana wala yooyu déedéet affaire bi fii mu nekk dëgg mooy ci jëf ju baax mooy man képp koo xam ne yaamal suu an def na lu wuteek lu baax kooku na xam ne kooku yujza bi des na ko fay loolu lële fii ci àddina wala fële ci àllaaxira affaire bi loolu nag loolu mooy li amaa bu fi kenn foog ne sa waay man ngay mébét rek affaire yi li ngay mébétay am affaire bi li am mooy ki def lu yu ñaaw kooku loolu lañ koy fal wa moom lañ koy fay wala yajid lahu te doo ko trouver te doo ko fekke de min dunillahi wëllif borom bi tabaaraka wa taala buñ koy fay yu ñaaw yam jëf wali yaa koo xam ne mooy méngoo ay mbiram ba mbir mi du ko aar ko ba du ko dal dimbali ci mbugal mi ko nar a dal du am wa may yaamal lu gis nga jëf jaango ku jëf lu bon lii mooy li am de mooy ku def lu bon lii ngay am waaw man a yaamal képp koo xam ne dafa jëf mina saalihaati ba mu koy na nekk way ngëm yàlla moo tax yéeféer bi bu jëfee naan day wor sax loolu du ko jariñ dara parce que wa huwa mu'min moo fi newul fa ulaayika gaayoo yële yadxuluuna aljanna ñoom dañuy dugg aljanna wala yuzlamuuna naqiira te deesul leen toon dara deesul leen ko tool lu toll ni mooy lu sew loola la di nekk ci tàndarma lu toll noonu sax kenn du leen ko tooñ waman ahsan waana kan moo gën a rafet diinan li nga xam ne soobu waay waman ahsanu kan moo gën a taarule diinan li nga xamante ne mooy diineeg tëralin ak doxin mim man ci ka nga xam ne aslama dafa jébbal wajhahu léppam lillaahi xar kanam mag léppam lillaahi ngir borom bi wa huwa nekk koo xam ne kuy rafetal léppam la léppam rek da koy rafetal ngir boroomam wattabaa mu topp millata ibrahima yoonu seydinaa ibrahima alayhi salaam xaniifan mi nga xam ne dafa jéngoon lépp jëm ci boroomam wattaxada allah te boroom bi jàppe na ibrahimu sa ibrahima seydinaa ibrahim de boroom bi jàppe na ko xaliila ki nga xam ne mooy xarit yal nañu ti boroom bi boole wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa ala wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil